ñaari baati seede yi lislaam yi waaw këne képp ku ko wax tudd ko nekk koo xam ne fas na la mu làmboo kooku lay dugg aljana ëllëg te waxoon nañ la wax jooju fan la tegu ci waxu yonent bi aleyhi salaatu wassalaam mu ne xas bu ko doy na la dong këne fiihaa ci baat boobu ñaari baat yooyu annahaa këne ñoom ñaar shahaada tudd a moom lañuy woowe saman njëgu jannati rabbinaa aljanaay suñu boroom azza wa jal li daf'iha ndax jañ gu ñuy jañal tamsi fitan fitna yi safaraat yooyu yëpp dañ la koy jañal waaw te boo ko waxee lépp loo xam ne boo nekkuloon jullit jaaseel islaam dal la boo ko waxee teggeeku na ci yow te fitna yu bari dala koy teggil waaw yow mal bala nga koo xam nag yow mal xiyaam taxaw sa baat boobu moo lay sauver waaw moo tax yonent bi aleyhi salaatu salaam ci xadiis mu naan man qaala laa ilaha illa allah daxala al janna waaw képp ku ne laa ilaha illa allah kooku lay dugg àjjana mu wax ci xadiis seydina Usmaan ibn Affaan radiyallahu taala anhu man maata wa huwa ya'lamu annahu laa ilaha illa allah daxala al janna képp koo xamante ne te xadiis boobu imaamu Ahmad ak taalibeem imaam Muslim ibn al-Hajjaj rahmatullahi dal daal nañ koy soloo ñoom ñaar mu ne képp koo xam ne faatu na te xam na ne te xam na ne an laa ilaha illa ak amul benn buur bu ñu war a jaamu ci dëgg ku dut borom bi tabaraka wa kooku lay dugg aljana lool moo tax ñu ne moom mooy samanu mooy njëgu aljanaay suñu borom waaw moo tax yonent bi alayhi salaam waxoon ko Seydina Abu Dhar radiyallahu taala anhu waaw waxoon ko seydina abu dhar jundub ibn junaada alxifaari waaw bim ne képp koo xamante ne nii dafa dafa génn àddina <laughs> man qaala laa ilaha illa allah daxalal <laughs> seydina abu dhar bi jaaxal ko mu ne yonent bi aleyhi salaatu mais wa in zana wa in saraq <laughs> mu ne waaye yonent bi bu dee ne moom daa sàcc <laughs> même bu dee dafaa sàcc dafa njaaloo sàcc na yonent bi aleyhi salaatu ne ko wa in zana wa in saraq ne ko waaw bu dee ne même bu dee njaaloo nag te sàcc na Seydina Abu Dar affaire bi gin koo yéemaat rek. mu ne ko ma waxaat ko de waa yonent ba sar salam wa in zana wa in saraq même bu dee ne njaaloo na te sàcc na fekk moom ndax yonent ba sar salam dane ma min abdin qaala laa ilaha illa allah thumma mata ala zalika illa daxala al janna waaw amul benn baat bu wax laa ilaha illa allah mu génn àddina ci kaw loolee lu dul ne dina dugg aljana te loolu la waxoon Seydina Mu'aaz radiyallahu anhu bam naan ko est ce que duma ko bam bam ko supporté ndax yonent bi alayhi salaam moom moom jombalul boppam war mbaam da doon war mbaam te loolu day wan ne ñaqu mbaam dulus du soree parce que ku war mbaam buy daw bu yàggee dina ñaq te dina la laal te ba mu wàccee neewul raxas ko ñu xam ne kon du sobewul mu supporté Seydina Muaz ci ginnaaw ni xadis bi nee ci saxiixay doon ko woo naan ko yaa Muaz ibn Jabal mu naan ko labbayka yaa rasuulallah wa sa'day wuy naa la yow ndawul yàlla te pare naa ngir def li nga wax mu naan est-ce que xam nga lan mooy àqu jaam yi ci kaw ci yàqu borom yi ci kaw jaam bi ak lan mooy àqu jaam yi ci borom bi mu ne loolu allahu wa rasuluhu a'lam yàlla ak yonentam ñoo xam mu ne ko àqu li nga xam ne mooy jaam yi <coughs> borom bi ci kaw jaam yi mooy ñu jaamu ko te duñ ko bokkaaleeg leen mu ne àqu jaam yi ci kaw ci borom bi tabaaraka kaw taala mooy mu bañ a dugal safara mu bañ a mbugal koo xam ne loolu la def mu ne ndax duma bëggal nit ñi mu ne ko déedéet fa kilo ndax dañuy dañuy dañuy bàyyeeku waaw <laughs> léegi nag Seydina Abu Dar lii ko yonent bi aleyhi salaatu salaam wax nag <laughs> kon ñu ngi woon ci ñaareel bi mu ne ma ne yonent bi aleyhi salaatu salaam wa in zana wa in saraq mais bu dee sàcc na te bu dee njaaloo na te sàcc na yonent ne ko ma ne wa in waaw ba mu wax ko ñetti yoon mu ne <laughs> Seydina Abu Zar waxaat ba ca ñetteel ba wa in yonent wala sa sam nga ne waa ji moom bépp jàmm boo xamante ne nii dafa wax laa la laaj faatu ci kaw loolu day dugg aljana mu ne ko waaw même bu sàccee même bu naan bu njaaloo mu sàccee mu ne ko waaw ba ñetteel ba mu ne ko wa in zana wa in sarak ala raghmi an fi abi dar <laughs> yonent bi alei saat ne ko waaw même bu dee njaaloona bu dee sàcc na malgré ne loolee amaana neexamul Abu Dar <laughs> voilà sëy <laughs> na moom génn moom tamit ci biti naan voilà rax mi an fi Abu di dem yoon waaw kon mu ngi doon loolu moo tax mu ne hasbuka na la doy ke fii haa kën a gis ko kàddu goo gële annaha tudda moom la ñuy woowe samanu njëgal njëgal ah jannati rabbina suñu aljanaay borom bi azza wa jal li daf'iha al fitan ndax lim lay jañal fitna yi ba pare tabbal la aljana mu ne wa annaha tud'a bi xisnillaahi falhaj bi dhikriha bila tanaahi mu ne wa annaha te kalimata shahaada yooyale laa ilaha illa allah muhammadun rasulullah sallallahu alayhi wa sallam moom de tud'a moom la ñuy woowe bi xisnillaahi mooy kaaraangeeg borom bi gis nga tata tata alxisnul xasin ana bi nga xam ne une forteresse bien fortifiée waaw tata bu boo xam ne noon yi sax mënuñu koo jël ndax ah benn kala bu baax la nga xam ne gars yi mënuñoo def asu sax ak seen man janiqi ak seen seen seen catapulte yi sax du tax ah, euh, euh, ñu daal di teg seen loxo ci ci ci tata boobale waaw mu ne nag moom dañ koy woowe bi xis ni tata borom bi fi nga xam ne ku fa dugg dëggu ci laa ilaha illa allah muhammadu rasulullah sallallahu alayhi wa sallam aaru nga kon nag ah yow camsi yow mi nam ma dem ci sa borom fazhaj bi dhikriha deel bari bari lal gaawal di bari loo xamante ne nii mu nekk loo xam ne sa làmmiñ na ciy ratatat ci tooy bi dhikriha ti tudd laa ilaha illa allah muhammadu rasulullah sallallahu alayhi wa sallam bila billaahi lu amul ak daytal loo xam ne lu jeex dee kon yow yow dee ci luumal sa làmmiñ yeeg sa wax yeeg sa kàddu yi la nga fay toog di polémique nekk fi di farce ak yooyu yow bu nit ñi toogee di farce soit boo fu mën nga jógee tuel tudd sa làmmiñ nay tooy fil quduwi wal asal bi laa ilaha illa allah muhammadur rasulullah sallallahu alayhi wa sallam mu ne xasbuka aydan anna man la yadkuru abdan biha fa innahu la yu'daru mu ne xasbuka na la doy aydan ba léegi anna man la yadkuru koo xam ne woon dane man bon sama yoon naw ci ah oh man laa ilaaha illallaah dara laa ko waxul am dan ci tayes ne dara waxuma dara waay laa ilaaha illallaah muhammadu rasulullah fan sallallaahu alayhi wa sallam waxuma maa tay innahu waajooju laa yu'maru kenn keroog bi Abu Taalib bi génn àddina comme ne xadiis bi ne ci saxiixay te loolu moo wér ci faatu Abu Taalib waaw ammu rasuulillah sallallahu alayhi wa keroog bi muy génn àddina fekk almal'uunu Abu Jahlin mu yées mi moom nekk moom ak Abdallah ibn Abi Rabi'a nekkoon mbokku <laughs> Abdallah ibn Abi Rabi'a <laughs> mucc na tuub voilà ci gàttal <laughs> moom mujj na tuub mbokk yaay Ummu Salama mujj na tuub radiyallahu anhu ñoom ñaar ñoo ne woon Abu Taalib yonent bi alayhi salaam dugg si waaw ah léegi bi mu duggee fekk fa ñoom Abu Taalib Abu Taalib nekk fa mu gis Abu Jahlin ci wet geeg Abdallah ibn te ñoom ay yéeféer la ñu woon Abdallah naan Abu Taalib yaa am yow sama baay tëx waxal kàddu goo xam ne boo ko waxee moom laa lay plaider fa kanamu sama borom waaw naa ko daan ko waxal laa ilaaha illallah Abu Taalib naan ko Abu Jahlin ah. Abdul Muttalib naan ah Abu Taalib yow da ngay gënale leneen sa sa sa yoonu baay wi nga xam ne mooy abu abdul muttalib mi ñu xam nga fiy bàyyi di dugg ci ci ci ci diine kii ba abu taalib mujj waxu ko lan moo tax yonent bi saa saa ne ko boo waxee waxal rek sama baay tax benn benn kàddu kese boo ko waxee ma man laa de sama kanamu borom ma man ma man laa layal waaw ndax mooy lii moo tax képp ku ko waxul te tey ko laa yonzaru kenn du ko kenn du ko lan kenn du ko utal ngànt